salawaatullahi wa salaamuhu alayhi aw suuratul qitaal ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim masalul jannati allatii wa'ida almuttaquuna fiihaa anhaarun min maa'in ghayri aasin wa anhaarun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anhaarun min xamrin lazzatin lishaaribiin ilaa aaxiri aaya kon suñu borom tabaaraka wa taala di ñëw ci laaya bi nga xamante ne mooy fukk bi ak juróom fi nga xam ne nag ci lay wax mooy dex yañ doon wax noonu waxoon nañ la dina ko leeral dina ko leeral mooy façon dex yoo yële mu waxoon ci kaw ci laayaat fukk bi ak ñaar mu ne kon masalul jannati misaalum aljana bi nga xam ne allati bi nga xam ne waydaa muy tool boo bële bu màgg boo bële di aljana li nga xam ne wa'ida moom lañ dig almuttaquuna ñi nga xam ne dañoo ragoloon seen borom tabaaraka wa ta'aala nekk na ca biir aljana joojole anhaarun ay dex yoo xamante ne nii min maa in benn bi ci ndox la xayri aasinin boo xam ne nag du soppeeku de mooy du ndox moo xamante ne nii xet ga day soppeeku wala couleur ba day soppeeku ndax loo xam ne da koy yàq wala caf ka ga déedéet wa anhaarun te tamit du ndox yooyu nga xam ne bari calcaire nga xam ne boo ko naanee mu yàq sa mbàq yi wala sa bëñ yi walla sa yooyee mu ne déedéet boobu mooy dex bu njëkk bi kon dex la ci ndox moo xam ne ah xayra asin ah, mooy ne du doo xamante ne nii day soppeeku de wa anhaarun waaye am na fa yeneen yeneeni dex yoo xamante ne nii beneen bi yeneen yi min labanin ca soow la moo xamante ne nii lam yataxayyar moom soppeekuwul taamuhu cafkaam de du soow moo xam ne dafa ñëw ba forox nag nga xam ne ku koy naan moom boo ci deful suukar sax di gaññ mu ne mukk du loolu de moom lam yataxayyar daal duwul soppeeku taamuhu ak ñamam de cafkaam wa anhaarun am na fa yeneen dex yoo xamante ne nii min xamrin ci sàngara la waaye leeraloon na ca suuratul waaqi'a ne bokkul de laa yusaddacuuna anha wala yunzifuun nekkul yoo xam ne dañ koy naan di perdre la tête di daal di seen bopp yi tourner déedéet wa anhaarun comme na fa dex yoo xam ne min xamrin ci sàngara lazzatin yoo xam ne yu neex la nag li shaaribiina ñeel ña nga xam ne ñoom la ko borom bi di terali ëllëg ñu koy naan ja'alana allahu ta'ala minhum mu ne beneen bi wa anhaarun bu mujj bi am na fa yeneen yeneeni dex yoo xamante ne nii min yoo xam ne ci dexu lem la nag musaffan boo xam ne bu sell la mooy amul yoo xamante ne nii da nga koy da nga koy kii di ko segg naan tem nañ ko segg ba pare sinon da nga ciy lekkaale yoo xam ne amaana du baax ci sa biir bi déedéet bu sell la mu ne wala hum lool mooy ñetti mooy ñeenti dex yi kon wala hum te ñeen la leen fiihaa ca biir aljana joojule min kulli samaraati ci loo xam ne lépp loo xam ne fooytéef la rek lépp luy firi lu sa xel dem ak lu mu demul rek mooy am na fa de wa maghfiratun waaye li gëb ëpp doole loolu lépp mooy ak njëggal ak njëggal gu rëy min rabbihim tukkee ca seen boroom tabaraka wa taala mu ne waa kii nii est ce que moom mooyem kaman ak ce kii nga xam ne ñii gëm yàlla ma ma dig leen lii taragal yàlla waa kaman huwa xaalidun est kii moom mooyem ak ki nga xam ne moom day sax fi naari ca biir safara suquuta bu ñu duggee ca biir safara nag des na leen fa nandal ma an hamima ndox moo xamante ne nii mu tàng jër la jegg ca jomboxtalu tàng faqat faqatta am'aahum nga xam ne manuñoo ñàkk di ci naan ndax dañuy mara mara mara mara du ñu am leneen lu ñuy naan mooy lu dul ne nag ci ndox moomu waaye ndox ma dafa tàng fa njomboxtalu tàng fa qatta'a am'a'ahum bu ñu ko naanee nag mu daal di xotti seen mbaq yi lay xotti mooy bu ñu koy naan lay xotti put yeeg fépp fu mu jaar da koy xotti waaye du tee ñu ciy naan mu ne wa minhum léegi nag wax na ba pare nag muy ñëw nag di wax ci naafiq yi nga xamante ne nii ñoom ak yéefér yi ñoom la waajal li nga xam ne mooy safara si mu ne xool leen fii ci àddina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa minhum am am na ci ñoom naafiq yi man ñoo xamante ne nii yastami'u ilayka dañuy ñëw fekk sa discours wala ñëw sa fi sa jataay yi ngay jotaayoog sa saxaaba yi radiyallahu anhum daal di ñëw nag di nekk seen biir nga foog ne dañuy déglu waaye dégluwuñ de hatta ida mi min indik mooy dañ fay nekk di faire semblant rek hatta ida mi min indik ba ni ñuy génnee fi nga xam ne fa nga nekkoon di wax moo xam ci jàkk ji la moo xam fenn fu ngeen fu ngeen daje wala ñu xam ne yaa ngi dem fenn ñu ñëw fa wala ñu ñëw fekk si la sa kër ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy génn ci yow xaalu ñu naan na utul ilma di wax boroom xam-xam yi nga ñi nga xam ne ñoom la boroom bi jox xam-xam muy saxaaba yu mag yi mooy saxaaba yi yonent bi alayhi toogoon ak ñoom jataay bi mu ñu génnee ñu naan maada qaala anifa ñuy saboote ñenn ñi dañ lii saboote la quoi mooy dañuy ñëw dégg li yonent bi alayhi salaatu mu wax ñu génn ak saxaaba yiñ toogaloon ñu génnee ñu naan mais yonent bi alayhi salaatu salaam mais moom lan la doon wax sàng lan doon wax léegi li fi nekk di wax yëpp lan la ngir saboter leen quoi ñenn ñi ne non non du pour saboter de xam nga lan la mooy liñ ndax comme que suñu boroom moo ne walaakinnal munaafiqiina laa yafqahuun li am ba des mooy naafiqi mënuñoo am dégg-dégg bu sew ci li nga xamante ne mooy diine mooy alquran mooy waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax ñoom duñ ci capter dara duñ ci jàpp dara dañuy dégg nii rek waaye ni muy jaare ci nopp ni muy duggee ci nopp bi lay génn ci beneen nopp bi moo mel daal ñoom dañ fànne woon meex jëliwuñ ci dara lu ñuy def nag mooy di laaj nag ñañu toogaloon ci way ngëm yàlla yi naan leen maada qaala anifa mais ana laka la yonent mi alayhi salaatu wassalaam doon wax léegi nii fi ñu génnoon léegi suñu boroom ne ulaayika gaa yoo yëla joxoñ leen joxoñ bu sore ndox mbon gu ñu boñ alladina mooy gaa yi nga xam ne taba allahu boroom bi moo kaste ala qulubihim ci seen xol ya wattaba'u te ñu topp ahwaahum seen bànneex yi mu ne te tadaw kantaa ñi nga xamante ne ñoo gindeeku te buñ demee di jéem a dégg lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax di ci bàyyi xel takk ko ngir di ko jëfe waaye it buñ paree ñu daal di koy jottali ñu ko war a jottali daal dina leen dolli hudan ak njub saa bu ñu déggee ñëw dañuy mel ni batt yu ñuy recharger saa bu ñu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañuy gën yokk ak ngëm wa aataahum te borom bi jox na leen taqwaahum la nga xam ne fruit ya fooyteef yay génn ci seen ragal yàlla goo gële te jox na leen tamit mooy fruit yay génn ca la ñuy dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen may ak ngëm yàlla gu dëgër loolu mooy li nga xamante ne nii moom lañu fay jëlee mooy il yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon Seydina Hanzala bi nga xam ne radiyallahu anhu ci la ko doon wax naan ko moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam man de gis nga bés bu ma nekkee ci yow nii mooy ne damay mel ni waaye mbir yi damay nekk fu sori daal mooy wax dëgg yàlla damay yëg ni may yëgee. ni ma jokkoo ak sama borom tabaaraka wa taala bu ma nekkee ci sa jataay yi waaye bu fi jógee ba dem ca waa kër ga nekk yooyu rek affaire bi day mel ni day couper quoi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko hak yaa Hanzala ne ko yaw ko mbir mi nii la rek radiyallahu anhu sa'atan fa sa'a mooy ndànk-ndànk rek ne ko gis nga xaal boobu noonu bu ngeen ci doon nekkee tout le temps mooy ne di ngeen saafontoo ak malaaka yi loolu loolu mooy képp koo xam ne borom bi tabaaraka wa taala may na la loolu loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf la ñuy wan ne mooy saafonteeg malaaka yi ñu lay nuyu nga leen di nuyu loolu dafa la yonent ndax waxoon nañ la Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam te moom amoon na loolu suñu borom mayoon na ko loolu ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam malaaka yi dañ ko doon nuyu mu koy mu leen di ba ni nga xamante ne ci la defoon benn méthode am paj boo xamante ne nii malaaka yi nuyootuñu ko ba mu bàyyee façon paj moomu ci lañ ñëwaat di ko nuyu mu ñëw di leen fay wax ko taalibeem bi na ko nag bu ko nettali kenn maa daama fekk maa ngi dund kon loolu day wane ne kon loolu nit fii léegi nii ñuy dund en deux mooy dem l'an mille quatre cent vingt-deux bés kés képp koo xamante ne nii nekk nga ci xaal boobu jombul mos borom bi boole la ak ay malaaka yoo xam ne da ngeen di toog di waxtaan tous les jours ñu lay nuyu ngay wax ak ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko wax nee na bu ngeen da nekk ci xaal bu mel noonu tout le kon di ngeen saafonteeg malaaka yi te loolu nag mooy xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam du deñ borom bi am ñoo xamante ne nii dalee na may loolu le ja'alana allahu minhum yal nañu borom bi tabaaraka wa ta'ala <coughs> daal di ñuy boole ci ñooñu le